waan abi bakrin as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allimni du'aa'an ad'u bihi fi salaati qaala qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illaa ant faghfir lii maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafuurur rahiim muttafaqun alayhi wa fi riwaaya wa fi bayti warwi zulman kathiira warwi kabiira بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah di ñëwaat ak ñun ci suñu garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin Euh, xadis bi nga xam ne moom lañu mujj woon a gis mu doon xadis ci mooy baabu fadlu du'a chapitre deux cent cinquante mu doon xadis mille quatre cent soixante-quatorze mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu allahumma inni a'uudu bika min al-'ajzi wal-kasali wal-jubni wal-harami wal-buxli ba nim jeexa wa lillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille quatre cent soixante-quinze mu ne wa an abi bakr as-siddiq mu ngi jële ci saydina mawlana abu bakr as-siddiq sayyidu sahabati radiyallahu ta'ala anhum annahu qaala neena li rasulillah dafa wax yonent bi alayhi salatu wassalam moom as-siddiq radiyallahu anhu ne ko allim nii yeneen saa sam doo ma jàngal du'a an ñaan boo xam ne ad'u bihi fi salaati moom laay ñaan ci sama julli waaw qaala nee na mu ne qulillahumma yeneen saa sam ne ko waxal allahumma e sa inni man mii de zalamtu tooñ naa nafsi sama bopp zulman tooñ kasiiroogu bare bare bari wala yaghfiru te du jéggal az-zunuba bàkkaar yi illaa anta kudul yow faghfir lii kon de yàlla nag ma jéggal maa ngi ñaan nga jéggal ma maghfirata nag jéggal min indika koo xam ne bu bawoo fa yow borom bi tabaraka wa taala warhamni te nga yërëm ma innaka dëgg-dëgg yow anta dëgg-dëgg yow borom bi al-ghafuuru yaay aji jéggalaa koon ji ar-rahiimu yaay aji yërëmaa koon ji mun a muttafaqun mu ne lii al imaamu al xaafidu al buxaari yu naka noon al imaam muslim rahmatullahi alayhima bokk nañu kaa léegi mu ne wa fii riwaayatin am na ci riwaaya boo xam ne nag muy hadis bi ñëwee yeneen sa sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu dana yeneen saa sam allimni du'an ad'u bi fii salaati wa fii bayti voilà ñaan goo xam ne non seulement dama koy wax ci sama kër sama julli waaye ci sama kër voilà kon mu xam ne kon mbir mi du julli kese. waaw te loolu niroo na xadiisam ba nga xam ne moom lañ fi gisoon ah muy mille quatre cent cinquante quatre loolu li sorwul bim naan Seydina Abu Bakar bim naan ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam murni bi kalimatin aquluhunna ida asbaht wa ida amsayt voilà mu naan ko qul allahumma fatira as-samawati wal ard alima al-ghaybi wash-shahada rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an laa ilaaha illaa anta a'uudu bika min sharri nafsii wa min sharri shaytaani wa shirkihi kon lool gisoon nañ ko walillaahi alhamdu wal minna ci bunt bi baabu zikri inda euh, lañ ko gisoon mooy mille quatre cent cinquante-quatre nga xam ne loolu yàggul ah yàggul kay baabu zikri inda sabaahi wal masaa foofu la woon waaw léegi kon mu ne Seydina Siddiqu radiyallahu anhu kon mu ne wa fii riwaaya am na nu ñu ko solooy beneen riwaaya boobu na dana ci ak sama kër tamit ñaan boobu dama ko ñaan ci sama julli ak sama kër mu ne waruwiya zulman kasiira mu ne loolu nag nga dégg léegi ci hadis bi allah qulillahumma waxal yow borom bi tabaaraka wa taala inni zalamtu nafsi zulman kasiira mu ne loolu solo nañ ko noon kasiira mooy lu bari tooñ naa sama bopp tooñ ko bari war wuya kabira waaye solo nañ ko kabira tooñ gu rëy waaw bisa il musallasa mooy kasiira bi am ñetti tomb wabil ba'i ak kabira bi am di benn baala al muwahhada benn tomb la kon ma imaamu Nawawi rahimahullah mu ne fa yambaghi mu yello nag ba booba nag an yujma baynahuma ñu dajale ñaari diggante yii di wax lan fa yuqaal ñuy wax allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira waaw moom noonu la gisa mbiri te ne noonu la après bon dinañ gis ñeneen ñi nga xamante ne ñi ci boroom xam-xam yi ñoom loolu lañu gis ne euh, loolu la quoi voilà noonu lañ koy defe mais imaamul alxaafidu an-Nawawi rahimahullah moom lii la ne kon loolu daal mooy lañ koy dajalee kon nit ki buy ñaan li yell kon nay wax allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira voilà léegi dina ñëw après insha allah léegi kon hadis bi dana ki ko solo mooy euh, euh, al imaam al imaamu euh, al buxaari na ko noon al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhima léegi laaj bu njëkk bi hmm? mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet bi seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo woon ko waaye na ko noon al imaamu at-Tirmidhi ak an-Nasa'i Maaja wa sunanul arba'a al imaamu Abu Daawuda mooy ki nga xam ne moom moo andiwul hadis bi. sinon tuut mu nekk rawahul jamaa al imam al Bukhari rahimahullah fi mu ko njëkk indi mooy kitaabul adhan baabu du'a qabla salaam voilà imam al Bukhari rahimahullah moom dafa gis ne ñaan gi Seydina Abu Bakar naan boro yoneen saa salaam dooma jàngal ñaan goo xam ne ma koy wax ci sama julli moom daa jàpp ne loolu mooy laata mooy booy taaya laata ngay sëlmal voilà moo tax mu indi ko tudde ko buntu bi noonu dinañ ñëw ci weneen ñoo xam ne ñeneen dañu jàpp ne waaw ak sujjóot tamit voilà parce que fii salaat yi moom daa nekk lu gën a am quoi <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonee euh, que ne voilà entre ñii ñenn ñi ne entre sujjóot boo sujjóoti ak booy seede booy taay la am ñu ne ñoo xam dañ ne booy la te lool ci la imaamul Buxaari yi xaw a jéng nii waaw mu ne kon kitaabul adaan baabu du'a qabla salaam ñaar buntu bi nga xam da ngay ñaan laata ngay sëlmal waaye indi na ko kitaabu da'awaat baabu du'a fi salaa foofu indi na ko foofu nga xamante ne mooy ñaan eh, laata ngay julli voilà ah wallahu ta'ala a'lam ah. Ah, léegi mu def ah, bon andi na ko feneen tamit kitaabu tawhid foofu la ko mujjee ndi baabu qawlillahi ta'ala wa kana allahu sami'an basira ah, léegi nañ jël bu njëkk bi kitaabu al adhan mu ne haddathana qutaybatu ibn sa'id mu ne nettana fi sëriñ di qutaybatu ibn sa'id qutaybatu ibn sa'id ibn jamil ibn tarif ibn abdillah as-Saqafi mawlaam Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah gane àddina 148 génn àddina 200 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa al-Layth mu ne ku ñu ne al-Layth di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirahman al-Fahmi Abul Haaris al-Misri rahimahullahu ta'ala gane àddina 94 génn àddina 175 rahmatullahi alayhi ne woon kilifaay waa sëriñu waa ahlu Misr rahimahullah an Yazid ibn Abi Habib mu jël ko Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri rahimahullahu ta'ala gane àddina la 53 wala après rek génn àddina li nga xam ne mooy 128 rahmatullahi alayhi Hmm? léegi an Abdullah ibn Amr moo ko jëlee ci Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husayf ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad ñi ne Abu Abdurrahman ñi Nasir ñi Abu Nasir di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waxoon nañ la nag kañ la génn àddina wute bu baax waaw ñenn ñi am ñu ne la 63 am ñu ne 65 am ñu ne 67 am ñu ne 68 am ñu ne 69 am ñu ne 73 am ñu ne 77 wallahu tabaraka wa taala nag alam ah naka noonu ñenn ñi ne Misr la génn àddina ñi ne non Taif ñi ne Makka ñi ne Sham bokk ci ahadu al al abadila al arbaa ñeenti abdallah yi nga xam ne ñoo doon seen kilifaay jamono bokku ci ñu njëkk a dugg ci l'islam voilà bokk njëkk a dugg ba fi nga xam ne Makka moo njëkk a tuub baayam fuuf waaw <laughs> baayam Amr ibn al-As euh, radiyallahu anhu ci ñi nga xam ne al-mukthirun ñi ëpp luñ solo saxaaba nettali ko ci wàllu xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam an Abi Bakr mu jël Seydina Abu Bakr muy euh, sayyidu euh, as-saxaaba di Abdallah am na ñu ne Abdallah la tudd loolu wuute la ñu ne Atiq am na ay wax yu bari muy Abdallah hmm, ibn Usmaan Abi Usmaan moomu. mooy Abu Quhafa voilà noonu la tuddoon ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ma ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi uh, ta'ala di xalifa yonent bi alayhi salatu wassalam premier xalifa nekk ki nga ne borom jaloore yu mag yi nga xam ne moom uh, uh, yonent bi alayhi salatu wassalam kii ñaari at ci zahir la ko jiitoo woon mu génn àddina moom Seydina Siddiq l'an treize mooy ñaari at ginnaaw bi nga xam ne la yonent bi saa saam génn àddina ndax yonent saa saam ñaal jaal biinu l'an onze comme weer wi ñu nekk di rabiul awwal ci la génn àddina ci l'an onze Seydina Siddiq radiyallahu anhu moom génn àddina l'an yi nga xamante ne mooy ñaari at après ci treizième année bi radiyallahu anhu euh, borom jaloore yu mag yi euh, moom Seydina. Hmm? Abu Bakr mi nga xam ne moom la leen saa saa law kuntu muttaxidan xalila lattaxaztu Aba Bakrin xalila bu ma doon jàppe xarit dinaa seenante kon Seydina Abu Bakr laa doon jàppe xarit Seydina Umar ne Abu Bakrin sayyiduna wa Bakr mooy suñu sang moo gën ci ñun te moo ñu gën a soppul feneen moo tax mu doon wax ne Abu Bakr sayyidina ataqa sayyidana ah waaw waaw mu ne sayyidina Abu Bakr de mooy suñu sang mooy ki suñu sang waaw sayyidina Umar kan la naan ku ñu libéré moom jaam nga woon ah mu ne Abu Bakrin sayyiduna ataqa sayyidana sayyidina Abu Bakar moom sayyidina Umar kan moo nekk sangam ginnaaw Abu sayyidina Abu Bakar sayyidina Bilal la doon waaw waaw nee na sayyidina Abu Bakar moom moo mooy suñu sang moo libéré suñu sang Bilaal ca loxo yi Umayya ibn Xalaf mu yiis ma <laughs> waaw leen saa sam ne arhamu ummati hein eh, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr ki gina yërëm sama xeet ci sama xeet yépp mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu nga xam ne borom bi da ko defal masula sujootal sanam masula sujootal ab xërëm laata l'islam di ñëw jamais masula gëm yooyu waaw te loolu c'était rare xam nga Seydina Abu Bakar mooy mag la woon laata l'islam di ñëw sax la nekk gone ba ni mu nekk mag ba lépp masula jaamu li waa Quraysh di jaamu masuleen a sujootal moo tax li ñu naan Seydina Ali karramallahu wajhahu ndax Seydina Ali tamit c'est comme ça masula sujootal ab sanam moo tax ñu naan ko karramallahu wajhahu borom bi mooy kii teral xar kanamam ba masula sujootal sanam naka noonu Seydina Abu Bakar it noonu la waaw te bosama gën a garaaw parce que mag la woon mooy Seydina Ali gone la woon kër yonent bi sallallahu alayhi la ne woon que mu bañ a sujootal sanam ku yonent saa salaam nekk dëkk ak moom mu yar la loolu <laughs> ça va mooy ndox ma dellu na ca bërëbam rek waaw mooy ce qui est normal mais naa bu Bakar nekkoon mag nekkoon Quraysh dund foofu ba mu nee gone màgg fa ba ni muy nekk mag yonent saa salaam bi ñu koy yónni trente-huit ans la am ba boobu taxul la sujootal benn sanam waaw kon wa an abi bakrin hadis bi mu ngi koy jële saydna abu bakr radiyallahu anhu kon moom la euh, euh, kii saydna amr mooy hadis bi kon saxaabi riwaayatu saxaabi naan saxaabi ab saxaaba moo ko jële ci saxaaba bon hadis da xam ne am na yenn riwaay comme bii ñu nekk day wane ne bu dee lii da koy dugal ci musnadu abu bakr radiyallahu anhu mooy euh, li nga xam ne mooy hadisu saydna abu bakr waaye am na koo xam ne saydna abdallah ibn amr radiyallahu anhu moom moo nekk qaala Abu Bakr rasulillah bu boobaa sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Bakr dafa am bu boobaa kan moo nekk hadith bi kan la Seydina Abdallah Ibn Amr moo tax ñaar yëpp dox na waaw musnadu dañ koy mën a boole ci musnadu Siddiq waaye dañ koy mën a boole ci musnadu Ibn Amr radiyallahu anil jamii kon mu ne waaye Yazid ibn Abi Habib taabi'i la tamit voilà moom itam mu jële ci ki nga xam ne mooy Abul Xayr di Marsad ibn Abdillah al-Yazaniyu rahimahullah moom est-ce que tuddoon nañ ko daf mel dañ koo sote de an Yazid gëj jëlaat kon haddathana Qutaybatu ibn Sa'id qala haddathana al-Layth an Yazid ibn Abi Habib bi Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi waaw léegi moom gisoon nañ ko moom tuju an Abil Khayr damay ragal na Abu Khayr bii lañ waxul woon muy Marsad ibn Abdillah al-Yazani Abul Khayr al-Misri Ah, al-Mahri rahimahullahu ta'ala ah, al-Himyari rahimahullah génn àddina la quatre-vingt-dix hmm? moom taabi'i la ah, Yazid ibn Abi Habib tamit taabi'i la mooy riwaayatu taabi'i taalibi saxaaba jëlee ko ci taalibi saxaaba saxaaba jëlee ko ci saxaaba mooy Abdallah ibn Amr jëlee ko ci Seydina abi bakrin siddiq radiyallahu anhu annahu qaala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam nga fii dane an abi bakrin voilà boobu moo tax musnad sayyidina abu bakar lay doon bu boobaa waaye bu ne moom bu waxee ne abu abdallah ibn amr ne abu bakar nee na te waxul an abi bakr boobu ci musnadam mooy cay xadisam lay bo mu ne kon qaala annahu qaala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allimni du'an ad'u bihi fi salati qaala qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiiran wa laa yaghfiru dhunuba illaa anta faghfir lii maghfiratan min 'indik alhamdulillah warhamni innaka antal ghafuurur rahiim voilà kon loolu loo am zulman kathira ah léegi imaamul Bukhari moom noonu la ko ëndee zulman kathira riwaayaam yépp inni zalamtu nafsi zulman kathira moom noonu la ko ëndee hmm? eh, te yooyu yi mu wax dane moom riwaay yi ma ndi ya rasulallah allimni du'an fi salati kitaabu tawhid noonu la ko ëndee waaye kitaabu bi nga xamante ne mooy ad-da'awaat noonu it la ko ëndee allimni du'aan ad'u bihi fi salaati talim wax mooy allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiira moom it noonu la ñëwee euh, noonu la ko imaamul Buxaari kon yeneen yi kan moo ko ëndi léegi nañu xoolal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala moom benn bërëb rek la ko indi waaye daa ak day yu bari xoolal mu ne haddathana Qutayba ibn du même Serigne bi waaw <laughs> Qutayba waxoon naa la tuutee des mu nekk euh, sëriñ yooyu juróom-ñeenti Serigne yooyu nga xam ne ñoom ñooy sëriñ waa kutubu sitta nga xam ne ku ci nekk ci neuf sëriñ yooyu jàngal nañu waa kutubu sitta directement sans intermédiaire ku tay ba tuutee des mu dugg ci waaw mais al imam Ibnu Maaja moo soloo ci moom bi waa wasita ci intermédiaire sinon bul soloo woon ci moom directement moom day bokku ci ñoon waaw muy Qutayba moo tax imaam al-Bukhari ci moom la ko jëlee fi ñu jóge léegi imaam Muslim it ci moom la ko jëlee waaw mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id rahimahullah gis nañ ko sànq al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Layth al-imam al-Bukhari al-Layth waxoon nañ al-Layth di wax Layth c'est la même chose Ibn Sa'd ha mu ne taxawal ma ndil la beneen càll dama imam Muslim wa haddathana te nettali na ma ba léegi Muhammad ibn Rumh nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Rumh mooy Muhammad ibn al-Muhajir ibn ibn Salim at-Tujibi mawlaahum waa Misra ngoog al-Misri Abu Abdillah génn àddina après moo gane àddina après l'an cent cinquante yi génn àddina la deux cent quarante deux rahimahullahu taala mu ne axbarana al-Layth moom nag mu ñëw gisoo kële Laythun la wax ko tay ba fii al-Layth muy al-Layth ibn Sa'd mi gis sànq rahimahullah an Yazid ibn Abi Habib gis nañ ko ci riwaaya Imam al-Bukhari an Abil Khayr gis nañ ko an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma an Abi Bakr radiyallahu anhu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allimni du'an ad'u bihi ad'u bihi fi salati qaal qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa qaala qutayba kasiira gis nga kon riwaayé kan moo am kabira riwaayé muhammad ibn rumah foofu moom dane allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira borom bi yonent saa saam dana Seydina Abubakar waxal allahumma ee saa borom inni man zalamtu tooñ naa nafsi sama bopp zulman tooñ kabiro boo xamante ne nii buur rëy rëy rëy mu ne wa qaala Qutayba imaam Muslim nag ne kanta Qutayba ibn Sa'id comme niñ ko gisee ci riwaa imaamul Buxaari yi moom kasiira la wax mu ne wa qaala Qutayba kasiira mooy allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiiran wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim nii la ko al imaamu Muslim kon indi na ñaari version yi nga xam ne moom la imaam al-Bukhari euh, imaam an-Nawawi ne wa fi riwayatin ne wa ruwiya zulman kathira wa ruwiya kabira voilà kon euh, bi saa il musallatha wa bil ba il muwahhada ba pare moom dañuy tegaat leen mooy li nga xam ne nee na imaamu Nawawi ne wa fii riwaaya wa fii bayti dane sayna Abu Bakar radiyallahu anhu dane yoneen saa sallam ah yoneen saa sallam dooma jàngal ma loo xam ne moom laay wax ñaan boobu laay wax ci sama kër ci sama julli waaye ak sama kër loolu nag la imaam Muslim dégg mu ne wa haddathanihi mu ne hadis bi nettali na ma ko man dong Abu Tahiri di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir wa misrango al-Misri rahimahullahu ta'ala gane addina la 170 génn addina la 250 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Abdullah ibn Wahb mu ne xabaare nañu Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaam Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala gane addina 125 génn addina cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi waala mu ne axbarani rajulun samaahu mu ne nettali na benn waay boo xam ne nag tudd na ko <laughs> mu ne waa Amru ibn al-Harith benn waay boo xam ne tudd na ko mais kooku mubam la après waaye waa Amr ak Amr ibn al-Harith voilà te Amr ibn al-Harith dëgg la mooy Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawla Abu Umayya al-Misri waa Misra càll la gis mi càll la waa Misra la gane àddina la 92 génn àddina la 148 ne thiqatun faqihun hafiz la borom Taqrib at-Tahdhib ku dëgër ku déggkatu am dégg gu sew ci diine ba pare nekk hafiz ci wàllu xam-xamu xadiis kon kooku même kële bu ne axbarani rajulun benn waay boo xam tudd na ko ak Amr ibn al-Harith na waa ji an Yazid ibn Abi Habib gis nañ ko sàng an Abil gis nga càll la waa Misra ñoo ngoongu rahmatullahi ala al-jami' ata sayyidina Abdallah al Abil Khayri Abul Khayr waxoon nañ la moom misri la tamit Marsad ibn Abdillah al-Yazani rahimahullah annahu sami'a Abdallah ibn Amr yaqul gis nga bii bu dee bii bii mooy musnad day nekk ci hadis bi nga xam ne mooy Abdallah ibn Amr du ma ne dégg na ko Abdallah te Abdallah ibn Amr déggoon na moo tax fii càllale bi yépp càllale waa Égypte la Abu Tahir Abdullah ibn Wahb ak Amr ibn al-Harith Yazid ibn Abi Habib Abul Khuyri Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma yaqulu mu naan inna Aba Bakrin as-Siddiq qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an Abi Bakr dafa wax ne allimni ya rasulallah du'an ad'u bihi fi salati wa fi bayti thumma dhakara bi mithli hadith al-Layth ghayra annahu qala zulman kathira mooy fii càllale bi daa wax comme li kan wax Qutayba zulman kasiira la wax mooy tooñ naa tooñ bari waxul kabira comme ni nga xam ne noonu la dikkee kii tàllale euh, Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir voilà kon lijjanti nañ kon suñu taxriiju xadiis yi walillahi alhamdu wal minna li nga xamante ne nii moom la euh, ki daal di euh, wax allah mooy Seydina Imaam an yi mu wax yi feeñ na yi mu wax yëpp ñëw na te feeñ na voilà kon léegi ginnaaw lii kon ñu xool xadiis bi ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi ndax ngëneelu ñaan ñu ne ngëneelu ñaan mu ngi nii day wane ngëneelu ñaan ñaan yi te tamit di na nit ki foo man di toll dépasse manoo dépassé ñaan waaw manoo dépassé ñaan <laughs> ñaan du lu ñuy dépassé ah ñaan ah diw nag moom weesu na ñaan moom moom moom moom daa kawe ba moom day bëgg rek affaire yi di am soxlawul ñaan déedéet loolu ñàkk xam la ko xamul moo koy wax déedéet ñu jaam du dépassé ñaan ndax Sayyidna Siddiq mooy sangu jaam yi ginnaaw yonent yi alayhimu salaam te moom ci boppam yëg ne loolu xam na te moo gën a xam gaa yi waaw bu doon ne moom xam na ne dépassé na loolu du taxaw ñëw naan yeneen saasam xamal ma wala bu doon moom moo def erreur boobu it jàpp ne loolu la yeneen saasam dina ko déedéet yow ñaan ndeem yonent way saa saam ci boppam moom mooy ñaan waaw kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-haram wal-bukhl biñ gis bii wees waaw moo li nga xam ne mooy sa njaamu ci sa kanamu borom alhamdu wal minna ah, <laughs> ah man saxalawu ah boobu daa bëgg a dikkaat ci lool man saxala ah wu qiraatul qur'aani an mas'alati wa dhikri waaw loolu xam nga kooku waxul ne daa dépassé xadiis boobu waxul ne waa ji day dépp waxoon naa la loolu noonu ça ne pas dire mooy préoccupé euh, même bu dee waxoon nañ la càllale ba ni nga xam ne loolu lañ ci gisoon te ne càllale boobu ñun jàpp nañ ne du ñu dëgër